côté càllale yi côté niñ ko soloon côté noonu waaye mu am nan ngay jàngi ci biir voilà bu dëggee ñëw rek qaala Abu Hurayrata ar rasulillahi sallallahu alayhi wa lii rek après nga pare ñu ne waa ji muhaddis la déedéet muhaddis fan <laughs> kon muhaddis yomb di <laughs> déedéet kon nag loolu mu ngi noonu quoi léegi nag euh, ah léegi léegi léegi ah mooy ginnaaw kon mi gisee taxriij bi di mooy euh, lan mooy lëkkaale bunt bi ak suñu euh, euh, hadis bi dañ naan la lëkkaale muy relation bi nga xam ne moo am diggante suñu hadis bi Ibn Abbas ne yonente mi alei saat salaam nee na umratun fi ramadan ta'dilu hajjatan aw hajjatan ma'i ta'dilu hajja aw hajjatan ma'i eh, bunt boobu Euh, muy buntu bi ñu nekk wujubul hajj wa fadli ngëneelu euh, waruk aj ak ngëneelam fii umra lay wax dañ naan la umra waxoon nañ la ko waxati la ko waaw bu dee ci hajja mooy jublu ci néeg ba euh, loolu fu ñu ko waxee aj gu mag gi lañ ci jublu waaye umra façon aj la bu ndaw moo tax ñu koy le pele le petit pèlerinage sauf que du aj ci bépp wàll mooy aj gis nga arafatin jama fay xam nga fuy jama <laughs> waaw nag naan nag maa bëgg sama <laughs> jamaa almabitu bi jamaa ah am noo doy foo dégg ci ak yi même buñ ko woowul jamaa ci ñu bari mais lu siiw la ci borom xam-xam yi xam nañ lool waaye ci li gën a siiw ci ñëpp mabitu bi fanaan fan lañuy fanaan boo jógee Arafat yéy way waya jagoo de <laughs> Muzdalifa mooy jamaa Muzdalifa dañuy wax Muzdalifa di wax jamaa c'est la même chose <laughs> même bërëb bi la <laughs> al mabitu bi Muzdalifa mooy fanaan ga fanaan Muzdalifa nga xam ne waajib la ku ko deful da ngay deret waaw waaye aj gi nag <laughs> léeg-léeg gaa yi fanaan de waaw ñafa dem moom moo tax aju téere yi ak aju sur place loolu beneen affaire la waaw moo tax daal diine ji borom bi daal li mu namal mooy yomb yomb moo tax gisoo yonent bay saa saa ba muy aj nit day ñëw ne ko waaye yonent saa salaam man da damaa def nii laata may def lii mu ne ko ifal wala xaraj defal amul benn problème mooy day jaawale yi jël bii def laata loo xam ne dañ naan li gën mooy comme ran xata ran xata xam nga ko yooyu miinoo ko ran xata mooy bésu aj bi li nga xam ne jëf yi ngay def ram yu ah boo jógee jamono ñëw muy Muzdalifa taxaw ci almasharul haram bu commencé leer nga nekk fa ba euh, boo jullee fajar ba pare jama nekk fa ci al maaj moo am montagne la bu tudd noonu borom bi naan da ngeen tudd yàlla indal masharil haram am montagne la waaw alilah alhamdu wal minna ñun ajuñu waaye bañ demee umra <laughs> ci koor gi dem nañ foofu ba gis borom bi may na suñu bët tegu na ci montagne boobu alquran di wax quoi allahu akbar non billahi foofu loolu barki yàlla laa wax barki yàlla laa wax foofu daa neexal way mooy yow li ngay dégg ci alquran ngay gis fii ñu naan la bërëb bii la soy way arafaatin nga gis fii la way thumma afidu min haythu afada an-nas muy arafaat ji waaw yàlla na nu nag borom bi may ñu daal di ak képp koo xam ne ajagul waaw te ñu defe ko nag aj gu jaar yoonaa comme ni ko suñu borom bi xaare ci ñun ba mu nekk mabruur boo xam ne bu ñu fa jógee day mel ni suñu nday dañuy door a jul wala dañuy nekk loo xam ne jaza am du nekk ak payam du nekk illa al janna allah amin <laughs> mooy boo newee foofu buñ julee fajar a pare ngeen taxaw ci montagne boobu di ñaan di def di toroxlu ci borom bi tabaaraka wa taala Euh, buy leer ba ni nga xam ne nag ci lay leer naññ ah euh, après bu ngeen fay jóge nag day dem li nga xamante ne mooy euh, naa ngeen jëm ndax ram yi mooy ran xatoi affaire yi noonu la ran xatoi boo jàppee loon nañ ko doon waxe ca siira ba ngir mu neex a takk ran xatoi yow boo jàppee ran xata moom ku ne ne mais bésu tabaski ji màkka nu ñuy def quels sont les actes ran xata rek yow yow dóoral ran xata quoi raa bi Ah, comme liñ naan RATP ah, <laughs> RATP daa am lu muy tekki waaw TCL waaw ah, tag TAG tag transport de l'agglomération grenobloise par exemple léegi ñu naan ko tag pour yow boo nee tag rek mooy jàpp nga affaire bi coox comme ran xata nag lu mel noonu la rab yi rab yu moom ngay jëkka def sànni jamaraat mooy juróom-ñaari xeer ci jamra ju mag ja dégg nga benn ra nag nuun bi di ran ran naxru bu dee am na looy loj nga loj fa waaw ñi nga xam ne dañoo def walla wala tamatto jamono joojo ran léegi xa xa bi xalku door a watu boo sànnee ba pare nga watu walla nga wàññi waaye watu moo gën waaw léegi kon ran xa xa xalku pas di tawaaf muy tawaaful ifaada yow pare nga Makka lañ fay def léegi nag nga door a delluwaat ila Mina waaw waaw kay mu ngi noonu comme loolu la léegi yonent bi saa saam nii dañuy ñëw ne ko man des naa lii laata may def lii comme watu naa ta rendee gu wax mun a koy faal wala xarit defal garaawul nga ñëw ne ko yii yonent sallallahu alayhi wasallam man damaa tawaaf te te te te te sànneeku mu ne defal wala xaraj mooy keroog amul dara lu ñu ko laaj lu dul yonent sallallahu yonent sallallahu alayhi wasallam danaan defal lu ñu jaawale loo xam ne nga ko waroon a njëkk a def wala moo gënoon nga mujj koo def njëkk def leneen ku ko laaj mu ne defal te amul problème. waaw rahmatul muhda sallallahu alayhi moom la yàlla xamal li nga xam ne moo xewoon ak day ñëw ci kanam parce xam na ne aji moom rek bi muy ñëwee rek xatoon na. ndax rasulullah sallallahu moo woote waaye xam na ni ay jamono ñu ngi ñëw ci kanam mbir yi bu dee ne da ñëw catégorique ne mbir yi nii nii la war a demee te benn bés bi kese dañ koy def ah mbir yi dina compliqué de yërmande gi daal di agsi ndax al mashaqqatu tajlubu taysir ci suñu diine waaw coono yu méttee métti coono buy agsi day dëj li nga xam ne mooy yomb yomb waaw kon nag. yonent bi saa salaam moo tax daal aj gi daal jàng ko ni nga ko war a jàngee ba mat yoo xam ne moom xam nga ne manu la ñàkk yooyu moom na nga ko respecté na nga fexe def ko sinon doo am aj waaye yi nga xamante ne nii c'est pas catégorique bu fa dem di ko coow ak kulu quoi guide yi ak organisateurs yi ne la saa yi lii nga ne non non non parce que man daan jàngoon naa ne daa nangam ak nangam alors que oui li nga jàngoon noonu c'était dans les euh, conditions normales voilà. condition normale yi c'est ça mais bu dee leen mbir yi demewul noonu nag da nga ñëw tellement gars yi dañuy baree ak pour des raisons d'organisation yoo xam ne gars yi dañ ne de toute façon boo ko bëggee sax daa la nekk parce que vous déguerpissez tous waaw police yi ne leen ñun ñëpp fiy jóge fii léegi nooy def da ngay bañ ne man fii laay toog yoo xam ne Arafat Arafat waxuñu la li gën mooy nga def ni yonent way sa sam def ba mu julee tisbaar liñ doon wax ca mosquée boo bële nekk ca Namira après mu wàcc ci ca ardu Arafatin taxaw ci kaw géléemam la nekk di ñaan ba ni nga xam ne fa la ko euh, timis gi di duggee après ñu jóge fa daal di dem nag ja euh, di dem jamu di Muzdalifa ba ñu fa àggee fa lañu julli timis ak gée boole leen loolu Arafat loolu moo ci gën mais Arafat waxtu woo fa def doy na pas obligé nekk fa waxtu woo yëpp boo ñëwee gars yi ne la xaw nga agsi nga am nga instant boo fekk ma doy na boo ñëwee agsi gars eh, léegi nag il faut quitter nangam ak nangam bu fi nekk bi siisu ah non non non man sa way yi ma toog fi cinq heures temps na nga waaj way ñen da ngeen wala sa way noppalal sa bopp noppal népp borom bi xam na bu dee dëggu nga la nga bëggoon a def yool boobu da la koy jox <laughs> waaw yow dëggul rek te yërëm tamit ñii organiser te xam ne defuñu ko ngir en leen c'est pour des raisons organisationnelles yoo xamante ne nii eh, eh, ki nga xam ne nekkul masula dundu yooyu organisation wala xamaluñ ko ko wala mu nekk ku yeewu xam lu tax toog jàngat xalaat lu tax gars yi di doxale nii ku mel noonu day jafe mu comprendre pourquoi organisateurs yi des fois waa yow waaye ñii ñii ñii dañuy font de de yaa ngi leen di tooñ de fontoo leen tax a jóg <laughs> walla iyaazu billaah <laughs> kon <laughs> ngi mooy lu la ci waay wax daal boo demee foofu xamal yi nga xam ne manu la ñàkk nga def ko waaw waxoon naa la xatta tawaaful ifaada wër bi nga xam ne moom ngay wër kaaba gi bésu tabaski bi set pas obligé nga def ko ci jouru tabaski waxoon naa la am na ñenn ñoo xam ne moom seeni pèlerin dañ fa nekkul sax di leen di may choix boobu duñ leen ko sax wax programme wut bésu tabaski dem ci kaaba gi bokku ci. kenn eh, non par force dafa fay dem woy yonentu bi alayhi salaatu salaam nangam ci bésu tabaski ma ne loolu ñëpp ko xam fii mu ne gis nga cinq millions personnes yi fi nekk wala trois millions cinq yi fi nekk ñoom ñëpp xam loolu léegi imagine nga ñooñu ñëpp cinq millions. wala trois millions même bu dee deux millions de personnes comment le la Kaaba va contenir ces gens-là la la ko man a Kaaba gi man a recevoir ci benn jour bi noonu ñoom ñëpp en même temps ñu ne heure bi ko Nabi sallam waxu defoon waxtu woowu lañ ko bëgg a def sa way c'est pas possible c'est pas possible yeneen way sa sam ci boppam nee na Seydina Omar radiyallahu anhu nee na ko yow bul buusante ci xajarul <laughs> ak yooyu parce que pare euh, c'est pas imposant yoneen parce que man na fa gaañ ay xam nga leen day gis gaañu am doole yoo xam ne ñoom dañuy jàppoo waaw nekk benn communauté jóge ne jàppoo kii jàpp kii kii jàpp kii ñu longante nga xajarul aswad daanaka pour ñoom la kenn du leen jege ku ñëw ñu tamponné la pël nga jaliñ na leen ñoom kese ñu ne fa ku ray kii foo def loolu sujjóot ci sax daal di kii jox keneen mu def keneen kuy waaye ñëw ñu daal di lay koy yow puus loolu lépp jaru ko waaw wa wa nahnu kaman fi baytillah ñu ngi ci néegub yàlla kaam al kaabata al musharrafa zaadaha allahu tashrifan wa takrima yërmande moo fi war a dox waaw boo dem sax ci kii am koo xam ne gis nga yenn yi te mu bàyyil sinon yonent bi saa saam doonu ko wax Seydina Umar ibn Khattab radiyallahu anhu wa ardaa kon <laughs> loolu euh, ranxata voilà mooy eh, loolu loo xam a xam la léegi kon liñ lu <laughs> ñu fii sax ah waa yow mooy aj voilà <laughs> lëkkaale ak suñu bunt bi xadiis bi di ñu xamal ne rek ko umra ci ramadan ta'dilu hajja day kee moom aj di wane gën gëneelu umra ci ramadan yow bu la bu dee ajagoo jàppandeegul ndax kee yeneen saa saam ànd ak yeneen tibere saa saam looloo ko raw waaye fekk mu ngi dund borom bi di ko may istitaa abdullah mais man na ajaat beneen yoon moo tax yeneen tibere saa saam nag que ñu ngi diggante xajjatul wadaa la woon ah ak ko bu ramadaan bi ñëwee ramadaan a ngi jege soreetul ah xajjatul wadaa non non non xajjatul wadaa eh, rabiul awal rabiul saani jumaadal uula jumaada saaniya rajab sha'ban ramadan voilà mu ngi noonu loolu ñu xamee ci kon mais kon umra ci ramadan ah sa way loolu rëy na ah léegi euh, mu des waa loolu kon man ñoo bu ma comprendre en plus xajjatan maa ko quoi du xaj kese yow sa xajja kéeti dane mais mooy nga umra ci ramadan moom nga man yonent bay sa ñoo tolloo ci ngëneel mais kon ça veut dire kon man bon man ak gi gaay ay huit mille euros yi non ñenn ñi ay six mille sept cent ñi ci gën a ak yu mel noonu waaye millions yee nga takarnasi ah man manuma ko ah loolu ma sànjaafu daal di umra ci ramadan est ce que loolu man looloo ma gën a jàpp loolu man naa ko mais man est ce que kon man duma umra ci ramadan après c'est bon quoi jaratul aj man teggeeku no parce que leen nee na day tolloog loolu waaw al imaam al hafiz ibn hajar ne al ijma ne <laughs> loolu moom ñépp a ne du lool mu ne fal xaasilu annahu a'lamaha yoneen saa salaam li ñu mën a jànge ci hadis bi mooy daa xamal ndaw soosee ne ko anna al umrata fi ramadan ta'dilu al hajja fi thawabi la annaha taqumu maqamaha fi isqaat al fard lil ijmaa' ala anna al i'timaar la yujzi'u an hajj al fard voilà mu ne li ñu mën a jàng fii leen kese la mooy yoneen saa sam dafa jàngal ndaw si selon ko ban jigéen la ci li ñu gis sànq kene umra ci ramadan day tolloog ak ci yool waaye tekkiwul mukk ko ne dëgg dëgg mooy aj aj aj la ci bu ci boppam que yow boo defee rotal na léegi yow ajug farata gi teggeeku na la mukku loolu amul benn bañ koy wax keroog waxoon naa la amul benn boroom xam-xam bu wax loolu moom imaam al ne li illil ijma rahimahullah ndax consensus de tous les xam-xam këne bokkoo dëppoo këne mooy manoo umra umra ci weer wala neex doxal douze ramadan nga umra ko teggilu la aj gi nga xam ne moom la borom bi farataal ci sa kaw bu dee ne mën nga ko benn yoon ci sa loolu amul waaw kon aju farata gi manula teggeeku ci yow parte umra nga ci ramadan mooy nag di nga am gëneelu lool lool lool dafa bari ci sharia te lu jara bàyyi xel la affaire bi imaam al-Hafiz Hajar bi wax ñu profité ci benn affaire boo xam ne keroog daa am benn mbokk bu ko doon laaj xam nga tabaski jaa ngi jege insha allahu tabaraka wa taala ndax ñu ngi ci le vingt quatre zul quatre cent quarante six ah muy li nga xam ne le vingt deux mai mille vingt cinq kon ak jée ngi jege à grand pas léegi est-ce bu nee man de euh, bëgg naa tabaski mooy rendim xar waaye boo joxee sam tabaski jox ko ko keneen mooy jëlum xar jox keneen koo xam ne aajo woona te amul xam nga ko kan moo ko may mu tabaski yow ku ko permettre mu def lu baax yow yeneen saa sa waxoon na man dal naa laa xayr képp ku tegtale ci yiw day am yoolu aji jëf jota du wàññi ci jëfam dara kaana ka ajri fa'ile day mel ni day am lu mel ni payu ko jëf loolu ci côté ngi réew ji la mook lii ñoo niroo mooy man de toute façon bu ma joxeem xar benn waay wala ma joxee benn association boo xam ne day dajale mbir yi bu dee Europe laa nekk wala sax Sénégal voilà mais am na ñoo xam ne dinañ leen dajaleel man a dem ci ñoo xam ne gis nañ leen soxla nañ ko ñu jënd ay xar jox leen ko ñooñu dëgg la def nga lu baax loo xam ne insha allahu taala bu sa yéene baaxee borom bi dina la ci fay waaye loolu même booy am yool ça bu veut pas dire que yow yaa ku tabaski dangay am yoolu ki tabaski mooy loolu côté yool kese naa mais yow tabaski woo ah non yow moom bu dee rendi woo meneen xar yow xanaa xamoo loolu moo tax tabaski yéene gi am solo <laughs> tabaski loolu moo tax yéene du ñuy rendi affaire wi kañ ko nañ ko yéene ci lool lay dox waaw moo tax keroog bi ba mbokk mi laaj ma ne ma ne ma ne waaja ne ko en plus am na benn erreur bu paawu Sénégal yi wala borom këru ñi am boroom kër borom jëkkër yi di def <laughs> paa boo xam ne daay am ñaari soxna wala ñetti soxna ku nekk jëndal na lam xar waaw ku nekk dalaa jëndalum xar ngir nga tabaski bisu tabaski bi nag am na fu muy ayee paa boobu gars yi yëpp tabaski nañ ba mu des moom te moom rendi wu naa même mu dee moo ko rendi mais sauf que ndaw si moom moom si tur ndaw si la moom yéenewul boppam kooku tabaski wu naa mooy nag am na yool def na lu baax mais kantaa ñu ne ko yow nag moom yàgg ko tabaski mooy dañ naan la yaa leen jàppandal ñu tabaski dëgg la am nga yoolu ko jàppandal ay nit ñu tabaski waaw te loolu ci yool côté yool kese mais kantaa tabaski surtout foofu fi muy gën ñi nga xam ne dañ ne tabaski farata la mooy waajib la dafa war xam nga waa jumhur dañ ne la noono min al malikiyati wa shafi'iyati wal hanabila dañ ne noo tabaski lu ñu sopp la sunna bu mu muakkada lu lu lu la waaye sax du farata waaw kanta euh, al imam Abu Hanifa moom ñu jëlee ci moom mu ne noo tabaski te lool Hanafi yu bari loolu la jox te ne tabaski ren dim tabaski farata la mooy waajib la léegi ci kaw foofu nag foofu la ñu ne waajib foofu lay taxaw yow ki ne waajib la yow boo ñëwee jël am xar miñ la ne yow man nga ko nga jël jox ko kenn koo xam ne manu ko nga dimbali ko moom mu tabaski benn euh, euh, waaye euh, koo xam ne loxoom àggul gannaawam jotul gannaawam nga jox ko mu tabaski ak njabootam mais kooku kan la ko rendil buy rendi yow yéenewu la boppam la yéene ak njabootam kon yaw bu boobaa ñoom dañ naan la yow comme que man nga ko bu yeboo nga jënd meneen xar moo xam ne pour yow la parce que ba léegi yow tabaskeegoo même bu dee ne fële di nga am yoolu ku dimbali nit mu tabaski mais nag ci ñu naan dafa war yow wàccagu la parce que man nga ko te rendeegoo pour yow paa li mu waroon a def mooy même bu dee daa joxe ku nekk fa muy aye moom mu ne lii nag fa may aye man xar mi man la de toute façon ndawal bi foofu lay des dinaa ca lekk dinaa ci waaye man yéene man ak njabootu ak ak femme boobu ak ay doomam manoon na sax ren ne mennum xar kepp ngir ñetti femme yépp yéene leen ci ñoom ñëpp ñu dugg ci ci kaw nan lañ duggee ah après mu jël dispatché euh, euh, daal euh, séddale ndawal li ku nekk mu am lum la ci jox loolu man ne wala bu def lim defoon sànq mais il faut benn bi moom bu koy ren ni mu ne ah bii bii moom man la waaw fu may aye boobu xar moom c'est pour man ma yéene waale ci soxna soosu ak ay doomam kanta beneen soxna bi wala yeneen soxna yi ñoom buñ demee man du maa leen di rendil bu dee ne keneen ki may nañ ma ma mën a dem rendi leen ku nekk ku nekk boobu bu ma koy rendi sa tur laa koy rendi mais man am na boo xam ne il faut ma rendi ko man ci sama tur ak ñeneen ñi yéene ci ñeneen ñi loolu il faut mu am solo ndax yéene dafa am solo côté boobu nag mooy ça ne veut pas dire yow waa ji am na yoolu euh, aj bu umra ci ramadan que ne moom umra bi wàcc na ko wàcc ko non aj bi nekk farata ma wàcc wàccu ko naka noonu waa ji nga xam ne daa jël ay xaru tabaskeem wala joxe ko euh, baax def na lu baax lu rafet vraiment lu jigu la waaw vraiment mooy dimbali nay nit mais moom bu mënee tabaskil boppam loo xam da koy yi ngir boppam bu yaboo mu def ko ngir mu am koo xam ne mooy nag bii dafa tabaski moom parce que même boo amee yool bi am na différence parce que coono bi ci waa ji am ak def bi ak tamit yéene boobu noonu mooy yow loolu amoo ko waaw waaw kon nag loolu euh, lu jara bàyyi xel la ab sew sew la nag <laughs> boo xam ne boo bàyyiwul xel rek man nga jàpp ne bon surtout loolu dafa nekk ak soobu rafet xam nga lu rafet la dimbali gars yi c'est vraiment ñu tabaski voilà parce que surtout yoo xam ne kër yoo xam da kenn gis kenn day dëkk fenn mais seen kër presque ñii tabaski dafa bari xar yi day bari waaw léegi mu ne bon kon bu boobaa man tee ma jox diw rek wala oustaz diw wala imam diw mu ngi dajale yu mel noonu ngir way ñàkk ñi wala association diw euh, ma jox leen comme sa ñoom ñu jëndum xar jox ko ñi ko way ci bu ko defee man ma tabas tabaski naa non dañ naan la am nga yoolu ku def lu baax nag waaye nag bu dee tabaski moom yow moom tabaski woo non ah. non tabaski moom defoo ko waaw mu ngi mel ni nga jëlu euh, ñuy dem jëndal la ma xar foofu rek jëndal la ndawal ah voilà mooy bu boobaa soit nga jox leen lool léegi yow booy rendi wala ngeen bokk pourquoi pas yéen ñu bari ñu nekk ci bennu kër mais man ngeen a jënd leen aw nag ngeen bokk ko <laughs> waaw comme ça c'est bon voilà. <laughs> après euh, loo bëgg a joxe keneen nga joxe ko wala bu dee da ngaa rendi sam xar ndawal lii lépp nga jël ko euh, joxe ko saraxe ko c'est vrai que bu boobaa gars yi amoonum xar da leen di gënal mais lu mu ci man di doon mooy yow fexe leen ngeen fexe ngeen collaborer mais bon comme que kër gi ñun juróom lañu fi waaw ay magake rak ay jigéen góor bu kenn jàpp na jigéen waroo tabaski ah, comme ni ko ñenn ñi jàppe jigéen moom warul a ki lay toog bu ko mënee pourquoi pas mais lu baax la way way li mooy lépp kon loolu lu xam xam soluy léegi kon lii mooy buñ la waxee lool liñ fi doon régler mooy buñ la nee alhamdulilah mooy umra ci ramadan nag day kem moom aj ça ne veut pas aj goo xam ne farata la ci yow dafa goo ko woon muy xajjatul islamique yi nga xam ne moom la boroom bi farataal ku ko man sabila ci dundam benn yoon yow loolu na leer ne de façon loolu moom wàccagu la waaw am nga nag yoolu ku ajak yonent bay saa salaam mais loolu yool mi nga am mais xam nga nañu ajak moom physiquement ñu la pële fuuf loolu nag c'est la même chose ak yii ñu la wax fii yëpp xam nga ne moos ñoom Seyna Anas ñii ñoom naa Abu Talha ñii àndoon ak moom radiyallahu taala anhuma sawaay waaw borom bi nag tafaddulan ci ngëneelam la la defale nga am yool bu ni seen bos mais am na luñ lépp la loo xam ne moom jotoo kon nag loolu la ah <laughs> moo tax mu ne al imaam al xaafiz mu ne wa naqala Tirmidhi mu ne al imaam Abu Isa Tirmidhi rahimahullah toxal na an Ishaq ibn Rahawayh pour wax la ba léegi maanaam biñ nekkoon di wax. mu Ishaaq ibn Ibrahim ibn Makhlad ibn Rahawayh xaritu imaamu Ahmad ah, rahmatullah ibn Rahawayh ala Rahawayh boo jox baax na mu ne anna maanaam xadiis nadiiru maa jaa an qul huwa allahu ahad ta'dilu thuluth al-Qur'aan mu ne maanaawu xadiis bii <laughs> mooy comme rek li yoonu saa saa wax te gisoon nañ ko bi ñuy wax gëneelu alquran mooy première njàlbeenu kitaabul fadaa'il ci wàllu alquran lañ doon wax foofu dellu fa ah. téere ngëneel yi ñu jeexaloon laata ñu dugg kitaabul xaj ca première buntu yo ci wàllu alquran la woon xam nga son nañ fa bi yonente bay saa saam doon wax ne qul huwallahu ahad mooy boo jàngee qul huwallahu ahad ñetti yoon moom day tolloog ku jàng kaamil bi waaw wala moom képp moom képp qul huwallahu bu ma ñaangee bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad lool kese mag boo xaajoon kaamil bi ñetti xaaj maa ngi mel ni ku jàng benn xaaj kon bu ma ko jàngee ñetti yoon day mel ni man wàcc naa kaamil bi jàng naa kaamil bi yëpp imaam ibn ishaq nag nag daa gis nga loolu ñu la wax moom lii waye mooy loolu ci ngëneel ngëneelu yàlla gum la defal la boo jàngee ñetti xulwa wala benn xulwa nga mel ni ku jàng un tiers kaamil bi mais xam nga ne waaye ji nga xam ne daa jàpp quand même jàng xaraf ak xaraf aaya saar ak saar aay ba jeexal kaamil bi kooku yemul ak ki nga xam ne daa toog rek nekk jàng ku ñette ku lu mu wax même bu dee borom bi dina ko may yoonu ku jàng kaamil bi mais coono ji ak xaraf bu nekk yonent bay saa saam mu wax moo ci nekk ah ci yooyu kii def ko ak coono bam ci am yooyu yow amoo lépp lépp lépp voilà mu ne kon la ne hadis bi nag maanaa bi loolu la ça ne veut pas dire que man aja tolloo kon man bu ma fontoo voilà man hajjato haj aj euh, liman istata sabila man def naa ko ndax dem naa ci ramadana ñu lu déedéet ah moo tax mu wa qala ibn al-Arabi mu ne al imam Abu Bakr rahimahullah nee xadiisul umra hada saxiix xadiis bii di wax ci ngëneelu umra bii ci Ramadan moom bu wér la wa huwa fadlun min allahi wa ni'ma lii moom ngëneelu bu tukkee ci yàlla la xéewalam quoi allahu akbar alhamdulillah mu ne faqad adrakatil umratu manzilatal hajji min dimaami ramadana ilayhi wala min dimaami ramadan waaw ramadana ilayha mu ne ndax umra ci ramadan umra umra umra dafa jote umra gi ngay def dafa jote ah fa mooy darajaay aj lu tax parce que ramadan lañ ko booleel moo la yonent bale sa dane umra ci ramadan de waxul umra fii shawal umra fii dul qaada umra fii nangam nangam déedéet umra ci ramadan la wax parce que non seulement waa day woor nekk jaamu yàlla ju rëy boole ko umra mu nekk façon jihad <laughs> boo xam ne gu ndaw gi ndax hajjun mabruur lakum la la kunna afdalul jihaad mooy hajjun mabruur mais umra nekk ci suuf façon jihaad la moo tax mu ne woon ndaw si sànq mais mënoon bu ko jël ndax fii sabilillah la <laughs> waaw <laughs> haj haj gi fii sabilillah la voilà léegi mu ne loolu la waaw ndax liñ ko booleeg Ramadan couple koog Ramadan def ko ci Ramadan allah borom bi yëkkati ko ci ngëneelam mu tolloog ab aj ah. mu ne wa qaala ibnul Jawzi mu ne kantaal imaam Abu Bakr ibnul Jawzi al-Hanbali rahimahullah nee na fii anna sawaabal amali yaziidu bi ziyaadati sharafil waqt kamaa yaziidu bi huduuril qalbi wa bi xuluusil qasd mu ne dañ ciy jànge ci hadis bi kene gis nga yoolu jëf day yokk ci tamit jamono ja nga def ja ci jamono jooju ci teraanga teddaangeeg jamono ja Ramadan la quand même shahrullahil mubaarak ramadan mubarak waaw <laughs> comme ni nga xam ne noonu lay yokkee buree dee sa xol dafa teewlu jaamu yàlla ja ngay def ak sellal gi nga xam ne moom ngay am ci la jublu langay ngay defar ngir yàlla la nga ciy amee loolu parce que la nga ciy amee mooy loolu ah lan yanaala allaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaaluhu taqwa minkum borom bi nee na gis nga tabaski lii ñu jëm insha allahu taala